alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ñu ne woon ci xajjatul wadaa jiitu woon na ñu gisoon li nga xamante ne nii mooy aksik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu defee as-sa'yu bayna as-safa wal marwa ila al-batha muy al-batha di abu tah moom alayhi salaatu wassalaam mu ne woon al-abu tah di al-batha di batha u Makka fi nga xam ne fala ko seyyiduna ali ibn abi taalibir radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi fekk waaye naka tamit la moom alayhi salaatu wassalaam fala ko seyyidina abu muusa al ashariyu abdallah ibn qays fa la ko fekk tamit ku nekk ci ñoom ñaar ñu jóge ilal yaman ñoom ñaar ñépp jóge yaman fa nga xam ne fa la leen yónni woon mu daldi wax kii seydna ali radiyallahu anhu mi nga xam ne dafa ëndaale ay gàtt ginnaaw bi mu ko laajee bim gisee soxnaam sayyidatu Fatima fekk ko mu def parfum tus tus sol yére yoo xam ne daal ku ko gis daal xam ne kii nekkul ci ihram ci ihlaal ci moom Seydina Ali mu daldi wane ak ñàkk a ci loolu mu gis wane ak ñàkk d'accord ci loolu nga xam ne moom la gis soxnaam di sayyidatu Fatima euh, radiyallahu taala anha daldi def mu ne ko nag sama baay moo ma digal lii inna abi amarani bi hada mu ne ko sama baay de moo ma digal lii moo ma wax ma daldi koy def moom seydina ali radiyallahu anhu mu di dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir leerlu loo lële waaye wane daal ñàkk àndam ci lii soxnaam def waaye nekkul ne da cee ñàkk ànd parce que yonent bi alayhi salaatu wasallam ko digle déedéet loolu yaakaar naa ne loolu moom yaakaar naa ne kullu aaqilin xam na ne laysa hada huwa al muraad ku am xel ku ne xam nga ne loolu du loolu lañ ci jublu du loolu lañ ci jublu ah, mooy li dal saxaaba yépp radiyallahu anhum bi mu leen ne génn leen ci seen aj ngeen ne woon ngeen def ko li nga xamante ne nii mooy umra mu jaaxal leen ñoom ñi nga xamante ne ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum mu daal di dem Seydina Ali bi mu agsee mu wax ko mu ne ko sadaqat sadaqat mu ne ko Sayyidatu Fatima wax na dëgg Sayyidatu Fatima wax na dëgg ne ko bi ma ahlal comme ni mu nee ci saxiixu al al Buxaari ne ko yow bi ma qulta xiina farad lan nga wax ba ngay ihlaal bi ngay aj ana lan nga wax mu daldi e, wax moom sayyidatu sayyidna ali ne dama wax ne uhillu allahumma inni uhilluka ihlaalin nabi sallallahu alayhi wa sallam e borom bi man de maa ngi ihlaal comme li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ihlaal mu ne ko mu ndaaloon ay gàtt mu ne ko kon yow da ngay des ci ci ay gëléem yu mu ndaaloon mu ne kon dangay des ci sa ihraam gi yow mënoo génn ci aj gi comme ñi ci des ñi nga xam ne indaale woon lam yasuqul hadiya ñi nga xam ne indaale wuñ fi ay hadiya yu ñu rendi waaye gisoon nañu sayyid Abu Musa al-Ash'ari seydina abdullah ibnu qaysin moom dañ ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu ko laajee ne ko bi ma ahlalta mu ne dama ihlaal ka ihlaali nabi dama ihlaal kom sa bos mu ne ko hal mahak hal ma'aka hadyun mu ne ko laa mu ne ko ndax ya indaale ngay gàtt mu ne déedéet kon mu ne ko kon fa tufbil bayt fa amarahu an yatuufa bil bayti wa bis safaa wal marwati thumma yaxil mu digal ko ngir mu dox mu dem tawaafi kaaba gi zaadaha allahu tashrifan wa takrima ginnaaw gi mu dox diggante safa ak marwa ginnaaw loolu mu daldi génn ci li nga xam ne mooy umra loolu la digaloon seydna abu muusa li annahu lam yasuqil hadiy loolu lañ gisoon ci jataa bi weesu ci al bathaa di bathaa u makkata zaadaha allahu tashrifa wa takrima ñu waroon a continuer ci foofu ba léegi ci al bathaa ñu ngi ci quatrième jour bi ba léegi sabihata rabi'a min dhil hijja waaw ah. muy subaak lii nag suba gi weesu la mooy lañ agsi woon tawaaf na ci même jour bi di jouru dimanche saa yu bayna safa wal marwa agsi ak waruwaayam fi nga xam ne mooy al abtah di batha u mag léegi ginnaaw seydina ali ak ki nga xamante ne nii mooy seydina abu muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ana lan moo ci tegu loolu lañu al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal di nettali ci musnad mu ne xaddatanaa abdurrazaaq al imaamu ahmad mu ne xaddatanaa nettali nañu abdurrazaaq sunu sëriñ di abdurrazaaq mooy as-San'aani raxmatullaahi alayhi qaala mu ne amba'anaa Sufyaan mu ne amba'anaa daldi nañuy xabaare Sufyaanu Sufyaan an Awn ibn Abi Juhayfa mu jële ci Awn di doomi Abi Juhayfa an abiihi mu jële ci baayam mooy Awn jële ci baayam di Abu Juhayfa annahu qaala moom nee na këne abu juhayfa nee na mu ne abu juhayfa nee na moom jotuñu ko woon gis moom moom sayyiduna abu juhayfa masuñu koo gis kon ñu waat ñu gisaale ko tuuti moom nag tarjamaam bariwul moo doon Wahb ibn Abdillah ibn Maslamata ibn Junaadata ibn Jundub ibn Hujayr ibn Riyaab ibn Habiib ibn Sawaah ibn Aamir ibn Sa'sa'a radiyallahu taala anhu wa ardaah kon noonu la tuddoon Wahbun Wahbu ibn Abdillah ah moo Wahb di doomu ku ñuy wax Abdullah Abdullah di doomi Maslama ah Maslama di doomi Junaada Junaada di doomi Jundub Jundub di doomi Juhay Hujayr di doomi Riyaab Riyaab di doomi Habib ibn Sawaa ah wala Suwaa wala ibnu Suwaa suwa aboobu di doomi amir amir di doomi sansan moo tax suwa aboobu moo tax ñu naan ko assuwaa i abu juhayfa moo doon dàkkantalam di wahb ibn abdillah assuwaa iyu abu juhayfata radiyallahu taala anhu wa arda moom nag dafa dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom fii la door a gise yonent salaatu wasalaam mooy ci dixième année bi ci dixième année bi ci gàddaayu yonent sallallahu alayhi wa ci la saxaaba bii di Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i radiyallahu anhu ci la dëgmale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu tombeek dernier ay fanam ak i muwaawam ci kaw suuf yi nga xam ne fa la ne woon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ne moom ci ajji la ko gis ah mu daal di ñëw comme ni mu ko nettalee comme ni al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal mu ne kon xaddatana abdurrazaaq al imaamu ahmad mu ne xaddatana nettali nañu abdurrazaaq suñu sëriñ di abdurrazaaq qaala mu ne ambaana xabaare nanu sufyaanu an Awn ibn Abi Juhayfa ta mu jële ci Awn di doomi Abu Juhayfa radiyallahu anhuma an abiihi mu jële ci baayam di Abi Juhayfa di Wahb ibn Abdillah Aswa'i radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne ra'aytu Bilaalan ah, ra'aytu bilaalan imaam ahmad da koo soloo ci càllale yu bari gis nga càllale bi am na beneen càllale bu mu ko soloo ne xaddatanaa waki' qaala xaddatanaa sufyaanu an awn ibn abi juhayfata an abihi annahu qaala fii nii deuxième muy xadiis bi jaar ci waki' nul jarraax raxmatullah alayhi ah, dane foofu seydna abu juhayfa ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi wa huwa fi qubbatin lahu hamra waaw mu ne ataytu nabiyya damaa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi fekk mu ngi al abtah di abtah foofu fële ca makkatal mukarrama zaadaha llahu moom yonent bi salaatu wassalaam fii qubbatin ko fekk bu nekk ci benn coupole benn tànt buñ ko defar boo xam ne lahu ñeel na ñeel ko hamra ab woo xam ne dafa rouge dafa xonq waaw mooy tànt bi ñu ko defaroon tànt bu xonq la ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newoon ci hadith bi ci kaw bi njëkkoon a gis sànq mu jaar ci Mawlana ibn mu jaar ci Mawlana Abdur Razzaq an Sufyan da gis ñaar ci Sufyan la jaar rahmatullah ala al an Awn ibn Abi Juhayfa abi foofu dane ra'aytu Bilalan yu'adhdhin damaa gis Seydina Bilaal al muaddin mooy yu addinu muy nodd mooy mooy Bilaal al muaddin al xabashiyu Seydina Bilaal al makkiyu mawlaahum rahmatullah alayhi wa qad sabaqa lu bu yàgg ñu gisoon tarjama Seydina Bilaal ibn Rabaax noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ah nee na moom laa gis muy nodd wa yaduuru wa ata tatba'u faahu haahuna wa haahuna waaw mu ne maa ngi gis ah moom Seydina Bilaal muy nodd di mooy gémmiñ gi mooy muy tourner fii di tourner fee waaw mooy loolu <laughs> gisoon nañu <laughs> kaamul adaan <laughs> wala déet wala dafa yàgg ay fàttali benn mbokk man man de adaan fooguma woon ne sax yii nii yépp am na ci waaw mooy adaan muy nodd woon nañ la du adaan de adaan mooy plurielu nodd nopp waaw noddu al adhaanu mooy ak noddu defoon nañ ko ba ñuy dóor ak si medinatul munawwara ci seydinaa ci géntug seydinaa omar boo gële hein ibn xataabi ak yeneen yi nga xam ne gisoon nañu ko foofalee kon ah, mu ne kon moom fa atatabba'u mooy booy noddu euh, euh, sunna bokk sunna la nit ki buy noddu mu bañ a taxaw rek ne ne taxaw noonu rek di noddu jàpp jàmmaarloog benn mooy jàkkaarloog fi muy noddi kese no di moom da doon Seydina Bilaal nee na ra'aytu Bilaalan yu'adhdhinu wa yaduur muy tourner waaw di tourner waaw mooy bu doon noddu day tourner di tourner droite di tourner gauche di tourner di di di di mooy di tourner bopp bi waaw jël mu ne waya duuru mooy voilà muy wër noonu mooy da taxaw mooy yow du yow yaay déplacé wu mais sa bopp bi mooy tourner ngay tourner booy nodd hein di jóge droite di dem gauche wa atatabba'u faahu nee na may topp gémmiñam di di xool ni na muy nodde côté bii wa haahunaa côté bee mooy bu waxee comme allahu akbar allahu akbar mooy day wax gémmiñ gi féete comme nde nde mu ngi féete ndejoor léegi bi buy wax nag muy continuer di di wëraale bopp bi di tourner bopp bi allahu akbar allahu akbar wa usbu'ahu fi udhunayhi ñaari baaraamam yi mu dugal leen ci seen ci biir noppam yi lii yépp sunnaay nodd la waaw mooy bu dee am nga micro boo xam ne man nga koo wékk ci yére bi nga sol ci sa côté put mën a def sunna soosu nga yëkkati sa ñaari loxo jël sa baaraam yi sa baaraam yi ngay yi ngay sàbbaale nga dugal leen bu nekk ci benn nopp ah voilà après na commencé loolu la wa usbu'ahu te ñaari baaraamam yi fii udunayhi ñu ngi ci biir noppam yi moom Seydina Bilal qaala mu ne wa rasulullahi te yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii qubbatin lahu hamraa te yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi woon ci benn qubba boo xam ne bu rouge la waaw fa ne woon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne uraaha min adam mu ne nag yaakaar naa ne mooy kubal boobu tànt boobu ñu ko defaroon mu newoon fa foofu la ci al abtah ah, min adam ci der la waaw mooy ci der la ci der ci der la ah ah léegi mu ne fa qaala mu ne fa xaraja Bilaal xadiis bi en mu ngi ci saxiixayni ah imaamul Buxaari ak imaam Muslim soloo nañ ko boo demee ci kitaabul azaan al imaamul Buxaari yéen na ko foofu après nañ ñëw ci loolu ah nañ àggale fii ba pare. nee na fa xaraja Bilaalun bayna yadayhi bil sa fii nii Seydina Bilaal génn yor yat wi nga xam ne fa rakazaha fa salla rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mu samp ko. ci kanamu yonent bi alayhi salaam ci jàmmaarloo xibla bi ngir yonent bi alayhi salaam muy sitra loolu lañ naan sitratul musalli voilà nit ki nga xam ne mooy day jàpp foo xam ne moom lay teg dara ci kanamam loo xam ne lu mu gën a néew na tolloog mu ar mu axiratul rahl mooy boo ki yéeg ci gëléem teg gi muy teg ngir toog ci am na loo xam ne moo koy téye ci ginnaaw ni muy tollu noonu lu tollu noonu na na gën a néew lool lu mu néew néew na tollu noonu wala mu féete ko kaw nga teg ko sa digganteeg bu ko defee nit ñi duñu dagg sa julli kenn du ñëw di jaar sa kanam kuy ñëw day jaar ci ginnaaw sitra bi mu tegal ko loolu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne fa rakazaha fa xaraja Bilaal bayna yadayhi bil anaza fa rakazaha fa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xoola al imaam Abdourazaq mu ne qaala moom Abdu imaam Abdourazaq ci riwaayam mooy bii ñu nekk mu ne wa sami'tuhu bi Makka qaala bil Batxaa'i fa ma ko gis mooy Batxaa voilà wa yamurru bayna yadayhi al kalbu wal mar'atu wal himaar wa alayhi hullatun hamraa'u ka anni anzuru ila bariqi saaqay waaw Seydina Abdurrazaaq mu ne dégg naa ko wa sami'tuhu mu ne moom kii wax mooy euh, euh, Awn di jële ci baayam di Abu Juhayfa radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa sami'tuhu bi makkata dégg naa sama sëriñ bi mooy kële ci kaw Abdurrazzaq moo ko wax mu ne foofu bil batha ndax riwaay imaam Abdurrazzaq bi waxul fan la dane rek ra'aytu Bilaalan yu'adhdhinu euh, Seydina Awn ibn Abi kii Abu Juhayfa radiyallahu dane rek gis naa Seydina Bilaal muy nodd wa yaduuru atatabba'u faahu haahuna wa haahuna fii waxu ko fi mu wax fan la mooy riwaaya Waki' bi foofu la ne bil abtahi sayyidina abdurrazzaq mu ne wa sami'tuhu dégg naa ko bi makkate xaala ca makka muy wax ne bil batha ne mbir mi mu nga xawoon batha voilà kon sayyidina bilaal fa mu sampoon ba mu sampee bant bi wa yamurru bayna yadayhi al kalb wal mar'a wal himaar muy jaar ci kanam mooy ci ginnaaw bant bi li nga xam ne mooy al kalbu xaj xaj yi di romb wal atu soxna yi di jàll wal ximaar mbaam yi tamit di jàll waa alayhi te yonent bi alayhi salaatu mu ngi soloon xullatun xamra yére boo xam ne bu xonq la yére boo xam ne bu xonq la woon léegi euh, loolu mooy li nga xamante ne ni moom la Seydina Abu Juhayfa daal di wax ci xadiis bi beneen xadiis bi ci suuf dane fa xaraja Bilaal bi fadli wudu'i ba léegi inda al imaam Ahmad mu génn Seydina Bilaal ah génn ak li des ci njàppam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah nit ñi nag di ko xëccoo ñii di jël lii ñii di jël famin naadihin wa naa'il mooy nit ñi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, desum jàppam saxaaba yi radiyallahu anhu dañ ko doon jël di ci barkeeloo te gisoon nañ keroog euh, bon ma nee keroog mooy bon euh, bi muy wax Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak Seydina bi mu jàppee ba pare di bégloo waa ji waa ji naan ko soxlaw ma sa bégloo bi yàgg nga maa bégloo jox ma yonent bi aleyhi salaatu mer daal di koy jox Seydina Bilaal ak Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhuma ñu gàllax ndeku ci daal di ciy diw seen baat yi Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha dégg ko ne eh, desal leen seen yaay ci loolu ci ndox moo mooy gis nga saxaaba yi niñ doon jëkkantee affaire bi ndax xam nañu man huwa fadlu tahuuri rasuulillah sallallahu wudu'i rasuulillahi sallallahu alayhi wa baraka yi ci ne bi ci def bi ci dokkee koo ko sottee ah <laughs> di këccoo ndox ma ñii di as ñii di def lu ne mu ne fa addana bilaal fa kuntu atatabba'u faahu hakadha wa hakadha ya'ni yaminan wa shimala mooy li ñu wax sànk Seydina Bilaal di noddu maa ngi topp gémmiñam bi muy noddu de droite di dem gauche voilà ha huna wa ha huna voilà yaminan wa shimala léegi euh, euh, mu ne kon kii yi jaar ca gannaaw kii mooy xaj yi ak kii yi di jaar ca gannaaw euh, dina ñëw ci loolu après parce que loolu benn affaire la benn affaire la moo tax moo ci ne affaire bii benn affaire moo ci ne léegi <laughs> ah loolu benn affaire la nañ jël beneen riwaaya ba léegi imaamu Ahmad mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu nettali nañu Muhammad ibnu Jaafar di Muhammad di doomi Jaafar mu ne suñu sëriñ moo ñu nettali di Muhammad ibnu Jaafar moo di Gundar Muhammad ibnu Jaafar ah qaala mu ne haddathana Shu'ba baay Seydina Imaam Shu'ba qaala mu ne xaawa Hajjaaj ak Hajjaaj qaala axbaranii nettali na Shu'ba Shu'ba anil Hakam mu jële ci al Hakam mu ne sami'tu Aba Juhayfa man daal xakam dégg naa Aba Juhayfa qaala mu ne xaraja rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bil haajirati ilal bathaa fatawadda'a wa salla zuhra rak'atayni wa bayna yadayhi anaza waaw mu ne ci beneen riwaaya boo xam ne bu awn bi mu jëla ko ci baayam ndax Abu Juhayfa mooy baayam mu ne wa kaana yamurru min waraa'iha alximaaru wal mar'a waaw thumma qaama an-naasu fa ja'aluu ya'xuduuna yadahu fa yamsahuuna bihaa wujuuhahum qaala Abu Juhayfa radiyallahu anhu fa axadtu yadahu fa wada'tuha ala wajhi fa idha hiya abradu min ath-thalji wa atyabu rihan min al-misk allah allah qulu allah ha tam seyna seyna abu juhayfa mu ne radiyallahu anhu mu ne xaraja rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa génn bil haajira fekk mooy jamono joo xam ne mooy jamono bi day tàng dafa tàng muy jamono joo xam ne az-zuhr ah salaatu zuhr ilal batha fekk batha foofu muy al abtah batha Makka fa tawadda wa salla az-zuhra rak'atayn wa bayna yadayhi anaza mu julli li nga xam ne mu jàpp julli tisbaar rak'atayn ñaari rakk mooy dafa wàññi wa bayna yadayhi ci kanamam mooy fi ni jublu sa aw yat lañ fa sampoon moom la wax fële ne fa rakazaha sayna Bilaal moo génn ak moom daal di koy samp foofu sayd ci bi mu jëlee ci baayam mu yokk mu ne wa kaana yamurru min waraa'iha al-himaaru wal mu ne ba mu ko sampee nag mbaam yi dañ doon jàll ci ginnaaw bant ba waaye jigéen ñi buñ doon romb duñ ne eh yonent ma lay saar sama ngi julli dañ taxaw fee ba mu pare comme que samp na def na sitra day doon jàll dañ doon jàll kantaa ci riwaaye xajaaj bi mu ne summa qaama yonent ma lay saar saam jóg fa ja'alu ya'khuduna yada bi mu jàppee nit ñi bi mu jógee nit ñi di di téye loxo fa yamsaxuuna biha wujuhahum di ci raay seen xar kanam yi di ci raay li nga xam ne mooy seen xar kanam yi Seydina Abu Juhayfa nee na bi ma gisee nit ñiy def lool di barkeelu ci loxo yonent bi aleyhi salaatu ak ndox mi nga xam ne ak bim jàpp ñu koy raay seen kii yi xar kanam yi nee na ma nit ma ñëw fa axadtu yadahu ah fa wada'tuhu ala wajhi ma jël ñaari loxo yonent bi alayhi salaatu salaam ko teg ko sama ñaari sama xar ndaw karaama allahu akbar allahu akbar allahu akbar fa idaa hiya abradu nee maa ngi bi ma ko tegee sama xar kanam mais abradu mina salji moo gën sedd glace moo gën sedd li nga xam ne mooy neige <laughs> tellement dafa sedd wa atyabu te moo gën neex rihan xet moo gën a neex xet minal miski ka misk <laughs> mooy loxo ya yonent bi alayhi salaam ci boppam lool la nee bi ma jëlee loxo yi teg ko sama xar kanam mais moo gën a sedd salju neen waaye moo gën a neex li nga xam ne mooy xet ka misk allah lii lañ la waxoon boo fàttale ko sulxul xudaybiya biñ newee sulxul xudaybiya waxoon nañ la ne gis nga yonent bi alayhi salaam li Urwa ibn al-Thaqafi radiyallahu bi mu jógee ci waa Quraysh ne leen may leen ma comme que waa Quraysh ay nijaayam lañ mu jóge woon Taayif ngir jàppale leen ndax dégg ne ne yonent bi alayhi salaam bu ngi jëm ci Makka xamuñ li xew ñu foog ne day ñëw ngir ubbi ko da ko umra la bëggoon. ba mu nee Xudaybiya gaa yi di yónnee émissaire waa Makka Seydina Urwa uh, uh, ndax mujj na tuub Ibn Mas'ud Ath-Thaqafi radiyallahu anhu bi mu ñëwee ci yonent ma lay saa saa moo ci gàttal quoi ba gis ni saxaaba yi di doxaleek moom bi mu ñëwee ci waa Quraysh dane wallahi laqad warad laqad laqad laqad waridtu ala Kisra wa Qaysar famaa ra'aytu ahadan qattu yu'azzimu muhammadan kamaa yuhajjiru you know famaa ra'aytu ahadan yu'azzimu as yu'azzimuhu ashaabuhu kamaa yu'azzimu ashaaba muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de wallaahi dem naa ci Qaysar man Urwa César dans sa face sa so sa royauté fii bilaati mulke fekk naa ko fa ca digg royaume naa Qaysar de dem naa ca palais Qaysar ba fekk ko fa waaye tamit Kisra yi dem naa ca Kisra de Kesrowe des Perses waaye nag gis nga masumaa gis kenn laa wax ci ku ñuy màggal moo xam te ñooñ ay ñooñ ñoo doon vraiment ñoo doon jombax talu njiit César de Byzance Kesroé des Perses de l'empire perse al hein mu ne même ñooñu noonu nga xam ne gaa yi ñoom ay yàlla lañ ne baax nag Kisra ci boppam gaa yi pour ñoom ay yàlla moom yàlla la woon Qaysar soxewu ko woon noonu lañ doon gëmloo seen gaa yi ah gaa yi nga xam ne ñoo am droit de vie et ci ku yëngu ci gaa yi malgré tout ça nee na man masumaa gis ku me kenn ci ñii ma la wax buuri jamono ko ak keneen ku ñuy màggal fu nekk comme ni nga xam ne noonu la saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Muhammad sallallahu alayhi di di di màggale wekk ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kat mais gis nga bu jàppee ibtadaroo wuduwa bu jàppee ñu njëkkante njàppam day jàpp ñi ni di ko njëkkoo di ko diwoo mu ne même même même wala in tanaxama gis nga bu bu bu bu tiflee balaa tiflit lee laal suuf am ku ko kafte ku ko ku ko ku ko kapte fa dalaka bihi jildahu wa wajha mu jël diw ci xar kanam geeg ak li nga xamante ne nii mooy yaram bi allahu akbar ha loolu xam nga waxoon naa la ne am na benn sëriñ bu doon boo xam ne ma ko dégg mu ne lii nii li muy niru mooy du saxaaba yi radiyallahu nii lañ doon doxale tous les wala boog doonuñ koon doxale lu bari mu ne moom li mu foog mooy ne lii ñoom dañoo doxale fii parce que pour wan yéefir yi këni ñoom nii lañ toppi Seydina Muhammad këni kii moom bu leen yaakaar ne tey dinañu daw res wala dinañ ko fi bàyyi wala boog du ñu topp ay ndigalam bu ngeen foogee ne da ngeen ñuy xoqatal yéen waa Quraysh di ngeen xam ne du ñu ñun Seydina Muhammad mii nii lañ ko jàpp ma ne la woon jamono jooju këni loolu mooy ne mbir mi mooy nii lañ ko doon defe de nekkul ne c'est occasionnellement wala dañ ko doon wan yéeféer yi déedéet mu ngi nii fatxu Makka Seydina Abu Juhayfa wax ñu la même chose ne bi ma ñëwee gis yonent bi alayhi salaam hein nit ñi nit ñi nan lañ doon def summa qaama an-naasu fa ja'alu ya'khudhuuna yadahu fa yamsahuuna biha wujuuhahum ah ma def ma de ah te sànq wax na la Seydina Bilaal bi mu génnee ak wadu am nit ñi dañ ko doon njëkkante fa min naadihin wa naa'il waaw kon nag affaire baa bopp mooy ne loolu la woon saxaaba yi nii la woon ah. laa ilaaha illallaah mooy gaa yi léegi nii suñoo classe yi nga xam ne dañuy fontoo boo wax ñu naan non gaa yi dañu ëppal quoi non non non bu doon ñun moom loolu la ñuy wax ah <laughs> walla iyaazu billaah non lii nag ak ëppal la quoi waaw parce que li ñu mos loolu kese la te laysa man zaaqa kaman lam yazuq waaw ki mos yi melu nag ki mosu. waaw loolu moo tax affaire ngëm moom yow moom bu sa ngëm desee xamal ne sa ngëm des na quoi mais bu nit gëmee li muy def nga nekk fi naan noo lii nag ak ëppal la waaw ñii bon comme li waa Makka doon wax rek inna muhammadun bashar inna muhammadan bashar li ñu doon wax Seydina Abdallah ibn Amr ibn al bi nga xam ne nee na dama doon bind lépp lu yonent bi alayhi doon wax ah, waa Quraysh ne ma hé yow Muhammadun bashar yow Muhammad mii sallallahu alayhi wa sallam di moom day day day day day mer comme ni nit ñi mer day kii di euh, bon mooy yow lu mu wax rek nga bind. mais quand même Abdallah xoolaatal li nga mu dem wax ko Yonent bi alayhi salaatu salaam Yonent ne ko bindal fa wallaahi fa wal fa fa fa fa walladhi nafsi bi ne ko bindal waat naa ci ki nga xam ne. sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa taala sama génn gi dara du ci génn lu dul dëgg waaw wa maa yantiqu anil hawa in huwa xam ne dañoo jàpp ne ñoom bon Seydina Muhammad kese la comme na bon yàllaa ko wax yu mais quand même la quand ñun daal li mu wax liñ ko wax yu bu dee liñ ko wax yu waaw loolu moom mën nañ cee ànd mën nañ ko cee topp mën nañ ko ci kii mais après nag yeneen yi nga xam ne moom gis nañ ne bon yooyu du affaire wax yu du affaire kii ñun grawul loolu façon gisin boobu saxaaba yi amuñ woon gisin boobu ah gisin boobu après la xew gisin boobu noonu après la xew ah. après la xew ci biir jullit ñi ñoo xam ne dañu naan bon mooy comme li mu wax rek alquran wax na ko innama ana bashar waaw yuuxa ilayya waaw qul innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya waaw da waxal ne dëgg-dëgg man man man lii laa bashar laa waaye nag nit laa yuuxa ilayya dañ may wax mais loolu daa tekkiwul ni ko nit ñi ñi ko ñenn ñi dégg kene mooy moom nit mooy innama ana bashar mooy nit laa comme yéen comme lan nit laa comme yéen le fait que ñun ni ñu yàlla bindee ni ñu jaaree ak loolu mooy ci zaahir nii ci aadam lañ jóge dañoo am day ak baay wala sax lu mooy loolu la te tamit mooy yii nii ñoo ko bokk mooy euh, façon euh, ndax formam moom sallallahu alayhi wasallam à vrai dire la ñu jox waaw formam lañ lañ jox maam aadam le mooy côté boobu ñoo ko niroo nii moom lañ niru sax moom lañ niru <laughs> moom la ñuy niru foofu la nekk bashar mais tekkiwul ne moom bashar la comme ñun nga xam ne bu wax yu ñëwul day def comme ñun jamais ah non ba nga naan kon boo bu dee wax yu la moom moo loolu bu dee wax yu waaw ala sam'i wa ta'a waaye bu dul loolu moom moo déedéet te loolu lool léegi la bi mu xewee après la mais saxaaba yi xamuñu woon lool de ñoom xamuñu woon loolu moo tax jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom doonuñu woon nekk di laaj ndax asunnatun am far déedéet ñoom liñ doon laaj mooy est-ce la yonent bi alayhi salaatu salaam def bu ñu ko xamee jeex na ay nekk fa naan du sunnaak du farataak loolu ñoom waxuñ loolu te fuqaha yi tamit bi ñuy def délimitat mooy yooyu noonu ñuy def naan lii farata lii sunna defuñu ko woon comme ñun wolof niñ ko jàppee en tout cas lu bari ci sénégalais yi. nga xam ne bu ñu xasee xam ne lii sunna la mooy dañ koy bàyyi bu ñuy xam ne sunna la ñu koy arrêté waaw bu ñuy xam ne sunna la di arrêté seen laajub ndax sunna la gi yépp dara mooy bés boo leen nee sunna la ñu arrêté des anti sunna waaw yu garaw loolu nag loolu nag mooy alxaale xase garaw waaw moom moom day day day wat jikkooy nit day ngëmuk nit lay wàcc ndax day dindi ndax li seytaane ndànk-ndànk la lay def gis nga bu dee yow jàpp nga li yonent ma lay saasaam def am na jëfu keneen ku ko gën goo xam ne yàkkamte nga nga xam ne jëfam jii nii bokkul ci liñ ne farata la nga bàyyi ko te foo ko bàyyee yaa ngi ci leneen loo xamante ne nii du sunna noonu ngay def ba booy booy booy bàyyi farata yi sax doo ko tey walla iyaadu billaah kon ñoom saxaaba yi radiyallaahu anhum xamuñ am ah. yonent ma saasaam dañ doon barkeelu ci moom pourquoi Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu naan ko kaay jullil ma sama kër ma jàpp ko jullikaay fi nga ma julli est-ce que manu woon a ñëw rek fenn mu jàppe ko jullikaay manu ko woon manoon na ko mais xam na ne yonent mi alayhi salaam fi mu ñëw ba julli fa yemul ak feneen fu mu julliwut yemuñu yemuñu mooy gis nga ñoom ni ñu ñoom ñoom ni ñu kamee woon ay himam seen seen seen yëtte ni mu fo ni mu ni mu ni mu ni ca asamaan ya ca biddiw ya waaw ñun suñuy yëtte nekk ci juróom-ñaareelu suuf ca suufa suufa suuf waaw di di di yëngu sax defu mooy ñoom ñoom ñoom loolu la woon waaw mooy ni affaire bi nekkul woon c'est bon dañ koo defoon uniquement parce que waa Quraysh yéefér yéefi nekk ñu bëgg leen a wan ay yooyu ñu bëgg leen a wan loolu déedéet mooy ne ñoom nii lañ doon doxale te lii mooy lool xam nga sulhul Hudaybiya la woon mais lii fan la fathu Makka la non maanaam fathu Makka euh, amatul benn ku ñuy dañoo aj dañoo aj si mu ngi akbar kon nee na euh, fa idha min ath-thalji wa atyabu min al-misk maa ngi fekk loxo yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën a neex li nga xam ne mooy misk moo ko gën a xeeñ lu neex te loxo mi gën a sedd galaas allahu akbar allahu akbar allahu akbar ah xoolal wax naa la waa saxiixayni daal nañ koy solo al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi par exemple indi na ko ci kitaabul adaan soloo na ko nag ci ay bërëb yu bari ah mu ne xaddatana isxaaqu qaala axbarana jaafar ibn awf annahu qaala xaddatana abu umays an awn ibn abi juhayfata an abiihi annahu qaala al imaamu al buxaari muhammad ibn ismaayil albuxaari raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa isxaaq mu ne xaddatanaa nettali nañu isxaaqu di isxaaq an qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu jaafar ibn awf di jaafar di doomi di jaafar ibn awn di jaafar di doomi awn qaala mu ne xaddatanaa abul umays mu nekk ñu nettali mooy abul umays an awn ibn abi juhayfa mu jële ci awn di doomi abi juhayfa an abiihi mu jële ci baayam di abu juhayfa mu ne ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi fa jaa'ahu bilaalun ha fa aadanahu bis salaa summa xaraja bilaalun bil anazati xatta rakazaha bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi wa aqaama as-salaa mu ne moom Seydina Abu Juhayfa mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil abtah mu ne gis naa see yonent mi alayhi salaam al abtah mooy ci biti Makka noonu mooy al batha foofu noonu ah fim mu daloon foofu la dal nga xam ne bi mu defee sa'yu bayna safa wal marwa ba pare tawaaf def sa'yu bayna safa wal marwa foofu la dem ci bésub dimanche ci le 4 ci mois dul ci dixième année bi ci gàddaayam bi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu la ci al abtah fa ja'ahu bilaal seydinaa bilaal daal di koy dikkal fa aadanahu bis salaa mu yëgal ko julli moom mooy mu noddu summa xaraja bilaal ginnaaw gi naa bilaal génn bil anazati génn dem génn yor yat wi xatta rakazaha ba ni mu koy sampe ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bil abtah yi foofu la ci abtah wa aqaama salaa seydinaa bilaal taxawal julli eh, loolu solo na tamit bi nga xam ne ay tattabi eh, sayna abu juhayfa ci baabu hal eh, yatatabba'u al-mu'adhdhinu faahu haahuna wa haahuna wa hal yaltafitu fil adhan foofu it andi na ko moom al-imaam al-Buxaari mu jëlee ko ci Muhammad ibn Yuusuf mu ne qaala haddathanaa Sufyaan an Awn ibn Abi Juhayfa an abiihi annahu ra'aa Bilaalan yu'adhdhinu faja'altu atatabba'u faahu haahunaa wa haahunaa bil-adhaan boobu it indi na ko comme hadiisu sëriñam yi di al imaam sëriñam bi di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi taala rahmatullahi alayhi léegi xoola fii nii bala ñuy àggalee tarjama seydna abu juhayfa mooy am na xadiis bu mu bu riwaaye seyd imaam ahmad yi mu wax ne wa kaana yamurru min waraa'iha al ximaaru wal mar'a mu ne te doon na jaar ci ginnaaw bant boobale ba mu ko sàmmee sampe alximaaru wal mar'a muy mbaam yi ak jigéen ñi doon nañ jaar ci gannaaw ji eh, kii ba ah, eh, ginnaaw bant ba am na ci beneen bi wo tamurul mar'atu wal kalbu wal ximaar sox femmes yi dañ doon romb jigéen gi doon robb xaj yi tamit da doon romb ca gannaaw wal ximaar ak li nga xam ne mooy euh, alximaar mooy laan mooy mbaam mooy mbaam ah. léegi loolu noonu lu tax muy préciser affaire bi ndax affaire lii masala la masala ci wàllu julli la mooy sitra gi ñu la doon wax nit ki da koy teg parce que xam nga euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu jële ci moom ay xadiis yoo xam ne euh, day ware ne yii nii ñu tudd fii day day day dagg julli nit ki day dagg jullit nit ki comme xadiis Abu Dhar bi radiyallahu taala anhu wa ardaa <laughs> nga xam ne sayna Abu Dhar xadiis euh, euh, bi euh, Muslim solo na ko na ko noon sunan al daal nañ koy solo ñoom imaamu Ahmad naka noonu al Daarimi ñoom imaam Abu Daawuda at-Tayaalisi ñeneen ñu bari solo nañ ko seydna abu dhar radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane idaa qaama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idaa kaana bayna yadayhi mithlu aaxirati rahl fa idaa lam yakun bayna yadayhi mithlu aaxirati rahl fa innahu yaqta'u salaatahu al-himaaru wal mar'atu wal kalbu al-aswad Euh, taalibe bi ko nettali ci moom muy Abdullah ibn Samit al-Ghifari doomu mbokk Abu Dhar la quoi mu ne ko mais yaa Aba Dhar maa baalul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil asfar qaala ya ibna axi sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kama sa'altani fa qaala al kalbul aswadu shaytaan Seydina Abu Dhar dane yonent bi alayhi salaam nee na bu kenn taxawee jóg di julli ah fa innahu yassuru ida kaana bayna yadayhi mislu axirati raxl bu yoree comme axiratu raxl li ñu la waxoon sànk ci teg gi nit kiy toog bu tegee ci kaw géléem gi lu toll noonu mooy li muy samp teg ko ci kanamam mu ne loolu bu ko tegee fa ida mu ne loolu dina ko suturaal mooy ku ku jaar ci ci ginnaaw bant boobu mooy ca boo ñëw di jaar diggante waaye jii julli ak bant bi lool la waxoon ku ko def comme ni mu nee ci sahih hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri ba mu ko waxee romb benn waaye bu nekk ci doomu Abu Uqba ibn Abi fekk ko muy julli ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam àjjuma mu bëgg a romb Abu Dar puus ko sawaay bëgg mu xool xool xool feneen lay jaar gisul feneen fu mu jaar quoi. mu bëgg a jaar ci kat mu kii ko mu gën koo puusa puus lu gën a metti <laughs> waaw ndax mu ngi julli yonent bi aleyhi salaatu salaam boo ko waa ji nag dem kalaame Marwan quoi comme que Marwan ibn al-Hakam était le gouverneur de Médine mu dem ngir kalaame kalaame waaw ay voilà yaa Abu Sa'id al-Khudri kii ma bouscule comme ça voilà bii ma repoussé comme ça léegi bi bi bi bi bi mu paree julli euh, euh, bon wóoratuma sax ndax riwaaya bi dana àjjuma la wóoratuma en tout bi mu baree julli mu dem dugg ci marwan moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu léegi waa na ko mu mu ñëw bi mu agsee marwan na ko ah waa mais kii Abu Sa'id yaa Aba Sa'id ah lan nga def sa doomu mbokk bi ibnu axik moom da ñëw na di ma di ma di ma kalaame nee na danga koo danga koo danga koo repousser tous ko mu ne ko waawow may julli mu ñëw bëgg a jaar sama kanam ma puus ko mu ñëw bëgg jaaraat ma puusaat ko ndax yonent sallallahu alayhi wa moo ne bu kenn li julli ci yéen am ku ñëw nara ndox sa diggante sa sa fi ngay jullee ci kanam na ko puus bu bañee nga puus ko bu bañee nga xeex ak moom fa innahu shaytaan ndax waajoo shaytaana la mooy jikkoy shaytaane la ràngu jamono jooju moo tax muy muy muy muy muy rebelle ci dëgg bañ a bëgg lu dul ne dina dagg julli ji waaye mu ne nga xeex moom ndax kooku seytaane la moo jikkoy seytaane la yor jamono jooju. <laughs> loolu la mooy kon loolu affaire sitra lay wax waaw moo tax doon na xëng fàng xaw ma fàng bopp fenn ñëw rek taxaw fu ñépp nekk nga ñëw rek taxaw ne allahu akbar bi julli yow nit ñi léegi. amatul fu ñu jarte amee tamee possibilité nga jël même bu dee ab chaise nga jël ko teg ko sa kanam manoon nga ko defoo ko nga ñëw kii nag taxaw non dangay jël tamit sa mantukaay mais tamit yow boo ñëwee fekk nit kiy julli doo ñëw di jaar ci kanamam surtout bu defee sitra nga ñëw naan dangay jaar ci digganteel ak loolu déedéet. léegi nag loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam ne ku def sitra ku def ko mu mu axaratur ku def lu toll noonu booy julli kooku dina la sutura mu ne nag fa ida lam yakun bayna yadayhi bu dee nag ci kanamam lu mel noon newu fa mooy tegu fa dara waaw ñëw rek taxaw ci àll bi wala taxaw ci kanamu nit ñi wala taxaw foo xam ne mamaru naas loolu yi dañ koy tere ñëw di fa julli sawaay ah, te nga am feneen da dem feneen fa innahu bu dee daa ñëw rek taxaw doon lu julli fa innahu yaqta'u salaatahu alximaaru wal mar'atu wal kalbul aswad bu ko deful ku tegul dara sa kanam bu fa bu fa mbaam jaaree jaar sa kanam dagg na sa julli wal mar'atu jigéen gu jaar sa kanam traverse sa kanam dagg na sa julli wal kalbul aswad xaj bu ñuul bu romb it dagg na sa julli eh, Abdullah ibn Saamit ab taalibe saxaaba la mooy mbokk Seydina Abu Dhar la ah alxifaar yi radiyallahu anhuma mu ne ko mais yaa Aba Dhar mais Abu Dhar mais maa baalul kalbul aswad mais lan lu tax xaj bu ñuul yeneen xaj yi nag minal kalbil ahmari minal kalbil asfari lan mooy lan moo xew ba xaj bu ñuul moom di dagg jullita euh, mais xaj bu xaj bu xonq nag xaj bu mboq nag bu dee xaj bu mboq la yooyu lan moo tax xaj bu ñuul moom moo koy dagg mu ne ko yab na axi eh yow sama doom mbokk <laughs> muy Abdallah ibn Saamit ah sa'altu Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kama laaj naa yonent bi alayhi salaam comme ni nga ma ko laajee nii man bii posé naa ko waaw fama baalul kalbil ah aswadi minal kalbil ahmari man laaj naa ko loolu de <laughs> gis nga lii tax nga laaj man looloo taxoon ma laaj ko yonent bi alayhi salaam mu ne ma alkalbul aswadu shaytaan yonent bi alay salaam ne ma alkalb en lee tax mooy kalbul aswad shaytaane la mooy moom shaytaane la alkalbul aswad shaytaan nag mooy jikkoy shaytaane da koo yomba yoon karaateeg di tiitalaateeg xoqalaateeg rëbbar euh, euh, aka aka di songu nit ñi euh, lii nii euh, hadith bi c'est que ko woon bi ñuy gis affaire affaire rëbb dañ koo dañ koo junjoon <laughs> euh, biñ naan la ku mel ni ñoom imaam Ahmad dañuy sib nit ki di rëbbe xaj bu ñuul parce que li yonent ma lay saar saam ne xaj bu ñuul seytaane la voilà ñoom ne hadith bi ak hadith yu mel nii moo taxoon ñu ne bon comme que seytaane la nag rëbbe xaj baax na waaw fa idaa arsalta kalbaka al muallam waaw wa zakarta smallahi alayhi fakul boo yónnee sa xaaj bi nga xam ne danga ko jàngal ah boo yónnee sa kalbakal muallam xaj bi nga xam ne moom la waxoon abu Sa'labata al-Khushani moom la waxoon Seydina Ali ibn Hatim radiyallahu anhuma boo yónnee kalbakal muallam sa xaj bi nga xamante ne nii danga koo jàngal wa dhakarta smallahi alayhi bi nga ko yónni nga ne ko boobi supp waaw allah allahu akbar tudd ci turu yàlla bu demee jàppal la proie bi kooku day dagan nga lekk euh, imaam ahmad ne noo man nag bon kalbakal muallam googee man dama koy seetaat fan façon faj la waaw parce que bu dee xaj bu ñuul moom dañoo sib dañuy aaye li gën daal mooy bu ko nit kiiwee ndax yonent ba lay saar saam xamal nañu feneen ne moom shaytaane la léegi nag affaire bi nag lii nag dafa indi masala am na yeneeni xadiis yu bari yu mel hmm? yoo xamante ne nii day wax euh, yu mel nii euh, lii wax ci wàllu yi <laughs> parce que <laughs> ku mel ne al-Hafiz ibn Rajab <laughs> rahmatullahi alayhi am na yum ci wax im <laughs> naan comme que xaj bu ñuul moom comme que seytaane la mooy te seytaane xam nañ ne moom matrudun ah, dañ ko fa inna shaytaana raji rajimun matrudun mub'adun anil hadratil ilaahiyya waaw kon fa ida taxallala fi maxalli alqurbi alxaas lilmusalli awjaba taxalluluhu bondan wa qatan li mawaadi rahma walqurbi wal uns <laughs> alimaam alxaafis ibn rajab alxambaliyu ah gis nañ ko gis de alimaam alxaafis ibn rajab ah <laughs> moo njëkk a bind fatxul baari avant alimaam alxaafis ibn xajar xajar alxaafiz ibnu rajab moo njëkk bind fatxul baari hein mu ne comme que seytaane moom dañ koo jam dañ koo daq soril ko xadarab xadarab yàlla bi moo tax bu ñëwee romb sax ci fekk nga nekk ci mahallul qurbi mu ñëw daal di fay bu fa traversé rek bu la rombee rek day am lum ci benn genre euh, Euh, day am benn faay bu en tout cas en tout pour gàttal masala bi di hein mooy am na xadiis yu bari euh, yuy wax loolu comme xadiis Seydina Abdallah ibn Mughaffal bi nekk ci euh, bu saxiix la nekk ti musnad imaamu Ahmad imaamu Ibn Maaja solo na ko mën a yaqta'u salaa yonent bi alayhi salaam ne yaqta'u salaatu al mar'atu wal wal ximaar ne mbaam jigéen xaj ak mbaam bu ñu rombee ci kanamu kuy julli mooy day dagg julli yow oh, am na yeneen ñoom al imaamul Bazzaar solo nañ ko ci yeneeni saxaaba ak yooyu na ko noon mawlaana ibnu Abbaas ku mel ni mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu na ko noon Seydina Anas yooyu yépp même jële nañ ko ci ku mel ni Sayyidatu Aïsha radiyallahu anaha wa ardaaha wa huwa fi musnad al imaamu ahmad bi sanadin rijaaluhu thiqaat mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee noom sayyidatu Aysha laa yaqta'u salaatu al-muslimi shay'un illa al-himaaru wal kaafiru wal kalbu wal mar'a mu ne du dagg yonent ma lay saar saam nee du dagg jullit jullit bi dara lu dul ximaar mooy mbaam wala wal kaafir yéefir wal kalbu ak xaj wal maratu ak ndaw si loolu nag daa indi boroom xam-xam yi nag masala bi pour ñu gàttal ko après jeexal tarjama seydina abu juhayfa ibn abdillah aswaay radiyallahu anhu eh, dafa indi eh, ci boroom xam yi rahmatullah mais mais dagg googu muy wax yaqta'u salaa mais dagg googu mooy julli ji datutul baax walla wala nu mu demee noonu mooy est-ce que mooy bu ma nee allahu akbar te defuma sitra benn xaj romb am na ci yoo xam ne nag euh, daal diwul wax kalbul aswad dana rek xaj moo tax ñenn ñi dañu ne kon xaj bi mu wax fële am la xaas bi mooy kon xaj bu ñuul am ñu ne non xaj yëpp la waaw. <laughs> en tout cas mooy euh, pour génn ci kii boobu ñu ne mooy laaj bi mooy tasawurul masala bu ma nee allahu akbar di julli teguma benn sutra benn mbaam romb wala benn xaj wala benn jigéen romb wala benn bu yéeféer ndax am na ci riwaay yoo xam dañ ne majuusi wala kaafir wala yahuudi ah mais est loolu mooy benn kiifir romb sama kanam est-ce que loolu day dagg julli ji muy wax mooy mooy mooy bu yoboo ma ndax julli ji yàqu na waaw mais comme que daa am lu ñuy génn ci julli mooy du ma ñëw rek ne dagg na lool dama naan asalaamaaleykum mais mooy est-ce que loolu lay tekki mooy est-ce que man sama julli ji yàqu wala moom dañ naan dafay wàññi tiyaaba ndax bu rombee mooy yooyu bu ci romb nit ki mooy bu def fekkoon concentration ba nga amoon day wàññi est-ce que loolu loolu moo tax bon ci gàttal boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute mu am euh, ñenn ñi ne dagg boobu mooy si da koy dagg kay waaw da koy dagg da mooy julli ji day yàqu bu bu bu yii yonent ma lay saa ci romb day yàqu waaw bu dee ci jële nañ ko ci saxaab yu mel ni ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom Mawlana na Abbas naka noonu na Anas mi ñu la waxoon mais ci madhabu ah, ah, madhahibi loolu euh, euh, euh, al imaamu Ahmad ibnu Hanbal loolu la ku mel ni imaam ibnu Hazm nettali ci moom waaye waaye à vrai dire à vrai dire al imaam Ahmad li mu jàpp ne te loolu la imaam at-Tirmidhi nettali ci moom que ne xaj boobu mooy xaj bu ñuul bi moom la dàqoo la la ne boobu la ñuy wax. te dane bu dee xaj bu ñuul moom bu rombee mooy day dagg sa julli kanta mbaam ak jigéen mooy day yàq jigéen moo romb loolu da cee mooy ne dane moom du ci dogu da manu la ne julli julli nit ci yàqu na waaw waaw ñoom ñu ne moom mu ne loolu mooy li gën a dëgër ni nga xamante ne ni moom la al imaam ibnu daqiiq rahmatullah alayhi wax ne loolu nag mooy li gën a ci li nga xam ne ndax loolu mooy mooy wax ji moo gën kii këli imaam Ibn Hazm daal di nettali ci al imaamu Ahmad te ne moom it yii nii day yàq julli moom daal xaj bu ñuul moom la ne day yàq julli waaw. tanta moom la ci def mooy daal. mbir yi daal dese naa kii que ne loolu daal di ci dogu ne day dagg julli moom loolu manu cee manu cee antu ne day dagg day yàq julli ñi. waaw waaw. Kanta waaw imaam ñoom ah, oh, imaam Ibn Hazm Zahiri yi itam dañ ne loolu day dagg julli day yàq julli kay waaw waaw day yàq julli lu dul mu fekk fekk jigéen ji mu tëdd ci kanamu kiy julli bu dee dafa tëdd loolu du ko yàq. parce que en fait foofu pa comme que Sayyidou Aïcha radiyallahu anha da ne moom yonent bi alayhi salaam da doon julli day julli moom mu tëdd. Hmm. yonent bi alayhi salaam buy sujjóot bu ñëwee bay sujjóot puus ko hmm. euh, daal di koy kobos mu puus tànk yi bu jullee ba taxawaat bu bu sujjóotee ba war a taxaw moom mu tàllalaat tànk yi di def lool ñu ne loolu moom bu doon yàq julli da ngeen a bëgg a wax ne kon moo tax ñu ne jàll lañu wax waaw <laughs> jàll lañ wax. waaw mais mais nag paa bu dee dafa tëdd bu dee ndaw si dafa tëdd loolu yàqul julli am na nag ñeneen ñu ne noo jigéen gi muy wax fii nii du jigéen nan ko mooy koo xam ne comme ku mel ni Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu jëlee nañ ci moom mu ne waroonoo affaire bi du jigéen ku ne ne almaratul haid la jigéen gi nga xamante ni nii ah mooy mooy euh, mooy ki ki ki ki nga xam ne dafa gis ay mbërëgam lool la ndax loolu am na bon am na xadis bu ñëw ne jigéen bu préciser ne jigéen bu gis mbërëg lay wax loolu mooy wax yooyu mais kanta waa jumhur muy maaliki ya yeeg shafi'i ya yeeg te imaam an-Nawawi nee na loolu mooy jumhurul xalafi wa salafi wal xalaf te loolu du yàq julli ñett yi yépp bu ci jaar ci kanamu nit du yàq julli kuy julli déedéet waaw euh, ndax waa jumhur minal xanafiya yi ci lañ minal xanafiya yi minal xanafiyati maalikiyati shaafiyati ñoom dañ ne lii nii amul lenn lu ci yàqu jullit nit waaw du yii du yeneen du mbaam du jigéen du mbaam du xaj du jaan du dara du leneen du yéeféer du majuus koo xam ne zoroastrien la du yahudi du juif du leneen du athée ku jaar ci kanam kuy julli loolu yàqul sa julli loolu na waa jumhurul ulama wax ñoom dañoo ne non en yàq yaqta'u bi te jubluwu ci yonent ma lay sa sam jubluwu ci ne sa jullee yàqu mooy ne dëgg la bu rombee mooy bu fekkoon nga concentré wu ñu romb sa kanam ah xam nañ ne mooy mooy ëpp ci nit ñi mooy ne dina am lu wàññeeku ndax sa concentration ba nga woon ak na nga woon ci julli ji bu dee di nga xaw a xool wa tamit te tamit mën na la mooy dalay day day dagg concentration bi waaw loolu la mooy day wàññi lenn day day wàññi rek mooy qat'u salaa foofu naqsu salaa lañ ci mooy day wàññi yool lool la ndax sa xol boo gisee yooyu mën na ci aju te loolu wax naa la mooy lépp quoi mais pas pour ñépp am na ñoo xam ne waxoon nañ la ñoom Seydina Urwa ibnu Zubayr ak magam na ko noonu mais bu ñu kii woon bu ñu doon julli du ñu yëg dara dara du ñu ko yëg moo tax ba di bàyyi ba muy julli tànk bi ngeen bëgg ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen def opération bi bu leen yëg ba mu taxawee di julli lañ ko def waaw téegu ko ba mu paree lu ko yëg mooy ku mel noonu xam nga ne kooku yëgul ku jaar ci kanamam ak ku nekk ca gannaawam ak ku nekk ci wetam waaw. kooku moom xol bi aj na ko ci boroomam jeex na waaw <laughs> li <laughs> imaam alxaafiz ibn rajab doon wax nee ngi naan ci xadratul ilaahiya moom moom aju na ci jeex na mu nga ca xadara ba moom newatul feneen <laughs> ah léegi euh, mu ne euh, euh, ñoom ñii dañu ne affaire bi mooy day wàññi ndax day day day wàññi yool yi ndax day préoccuper nit ki waaw mais nag tekkiwul ne day yàq julli ji waaw lii nag façon bii mooy li gën a dëgër ka wax jii nii mais ci wax waa jumhur moo gën a dëgër waxu ñi ne ci ñoom këne lii dañ koo dañ koo nasaxal dañ koo nasaxal moo gën a dëgër waxu ñu ne dañ koo nasaxal ndax pour nga ne dañ koo nasaxal fokk nga indi date waaw ah, historique bi historique euh, mooy kañ la xew te fan nga mën a waxee ne yonent ma ne saa saab di muy naafila sayyidatu Aisha di jaar di noonu di tàllal tànkam ak yooyu loolu da koo nasaxal dafa nasaxal li nga xam ne moom la waxoon na leneen lii day day day day day day day day day day day dagg day yàqu julli loolu nan nga ko mane loolu manoo ko mooy loolu manoo ko mooy ndax foog nga am taarix bi léegi bon lii daal ci gàttal mooy lii Euh, masala mi boo gin na bari wax mais lii ci euh, gàttal mooy lii léegi nag ana moo ci gin a dëgër insha allah dañ naan insha allah de li gën a dëgër mooy euh, waxu waa jumhur parce que lu yàq julli yi yàq julli lu extérieur lu yàq julli dëgg la nag ne nga naa may xadiis bi wax na boo fi nee loolu amul xadiis bi wax na dañ naan la liñ la wax sànq mooy xadiis sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha kene bu doon julli ndax ki tëdd xam nga man nga ne doo loolu guddi la woon mais même bu dee guddi la boo boo bu kiiwee da ko doon kobos te waxul ne yàq na julli yi hmm? te da doon tëdd moo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ci boppam naan lan moo tax ngeen ñuy melale euh, kii yi ak ci la doon wax xadiis boobu ak ak ak xaj yeeg mbaam yi ñun man ma doon yonent ma lay saa saa doon naa fi la ma tëdd ci kanamam buy buy sujjóot daal di may kobos bu doon yàq mooy pour pour laye ci ne bu doon yàq julli kon loolu doon xanaa kon loolu yàqoon julleem mooy insha allah li gën dëgër mooy ne yii nii nii du yàqu julli mais nag man naa wàññi yoolu ci préoccupation bu muy préoccupé nit ki préoccupé bu muy préoccupé nit ki ci digganteem ak boroomam bu dee dee julli waaw ndax yi yàq julli yi yàq julli daanaka mooy yi nga xam ne ci biir lañ ne waaw comme sa njàpp toj wala ngay julli di reetaan wala ngay julli di lekk yooyu nga xam dafa contradictoire ak julli waaw mais kii bu ngi julli am ku romb loolu wallahu taala alam mooy dina wàññi nag yool ba euh, ci li ëpp ci nit ñi wallahu taala alam kon loolu moo jëmoon kon se moo loolu moo mooy eh, kii bi nekk ci affaire Seydina Abu fa boobu bi mu naan yeneen ma lay saar saam Seydina Bilaal sampal ko li nga xam ne mooy anasa gi mbaam yi di jaar ci ginnaaw jigéen ñi di jaar ci ginnaaw ak xaj yi mooy loolu ak xaj tamurul mar'atu wal kalbu wal ximaar laa yam naaw waaw thumma lam yazal yusalli rak'atayni hatta atal madina loolu lépp seydina abu juhayfa ibn abdillah as-suwaa'iyu radiyallahu ta'ala anhu moo ko nettali kon moom nettali nañu kon abu tax fële ci batha la nga xam ne moo fa xew moom nag seyd moo lii lañ am ci moom ci li muy jële ci yonent bi alayhi salaam am na tamit xadiis bu mu doon nettali moom Seydina Abu Juhayfa radiyallahu anhu euh, comme ni nga xamante ne nii noonu la nee ci saxiixu al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne moom Seydina Abu Juhayfa mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa kaana al-Hasan ibn Ali yushbihu wa amara lana bi thalathati bi thalathati ashara qaluusan fa maata qabla an naqbidaha voilà mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi man de gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana alxasan ibnu ali yushbihu seydna alxasan ibnu ali ibnu abi taalib ak ko niru laa ilaaha illallaah ne seydna alxasan a niroog maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man mii gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wa kaana alxasanu bnu ali alxasanu bnu ali bnu abi taalib ah, wa amarana bi salaasa nee na yonent bi alayhi salaatu salaam daal leen jox yónnee leen jox leen bon jox leen joxaale leen salaasata ashara qaluusa jox leen ay gëléem yoo xamante ne nii yu jeune lañu treize ñaar fukk non fukk ak ñett nee benn bi fa maata qabla an naqbidaha mu génn àddina laata ñu koy jot waaw moom mii nag Seydina Abu Wahb kii Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i radiyallahu anhu fi na après euh, bokkoon na ci bi Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu jiite fële fi nga xamante ne ni mooy la ci la nekk euh, xalifa moom la defoon mu yoroon mooy moom moo yoroon li jëmoon ci wàllu sécurité waa Kufa moo ko doon assuré mooy mooy liñ naan shorta mooy police la police mooy ñi nga xam ne ñooy assurer sécurité bi ñoo xam ne dañ leen ñoom loolu loolu lañ leen doon chargé waaw moom moom moo ko doon moo ko doon moo ko doon chargé wu moom Seydina Wahb ibn Abdillah as-Suwaayi hmm? moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu ku ko ku ko kii la ku ko soppoon la doon wax doon ko woowe doon ko woowe naan ko Wahbul Xayr naan kii mooy Wahbul Xayr mooy Wahb mi nga xamante ne nii Wahbul Xayr la ah Wahb mu baax mi Wahb mu yiw mi ah moom nag ah mu ngi génn àddina fa nga xamante nii ah, ci waxu imaam al-Waaqidi imaam al-Waaqidi nee na mu ngi génn àddina ci ba Bishr doon jiite fa nga xam ne mooy Iraq imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhi nee na moom mii mu ngi génn àddina la 74 ah arbain wa ci la Seydina Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'iyu di abu juhayfa génn àddina wallahu taala a'lam wa radiyallahu taala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon ci kaw noonu euh, euh, jeexal nañu li nga xamante ne mooy mooy li nga xamante ne mooy tarjamaam te tamit abu tax lii lañ fay jógee après bii di ñëw dinañ ñëw tuur ci abu tax foofu la ci albatha après xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana ñaata fan la fa def foofu la ca abu tax ak après ba mu jógee abu tax di batha u makkata